أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ci suñu juróom benneelu bind bi boroom téere bi di wax ni kat ndaa war ci mukallaf mu wattu mbooleem ay cëram wa yajibu dina war alayhi ci mukallaf xifdu jamii jawaarixihi mu wattu mboolem ay cëram daanaka tuddoon nañ wattu wattu làmmiñ ak wattu gis ñooñ tamit ba léegi ci mboolem cër yi fii daf daf koo am dafa génn ñaar teg leen fii dafa ñëw boole yépp nag ñaar yooyu ak yeneen cër yépp moo tax nit ki dafa war ci moom mu daal di wattu mbooleem ay cëram moo xam làmmiñam la bëtam la gisam wala nopp la walla loxo la walla tànk la wala biir la wala pëy la yooyu yëpp daf koo war a wattu kem kàttan lépp lu mën rek ci wattu ko mu waat koy def faxe ba nga xamante ni lu ko yàlla digal mu mu wattu ko daa koy def fexe xamante ni bépp mooy yàlla daf koy sori moom la waree nit ki mu def ko masta moo tax mu ni mastataa kem kàttanam lépp lu mu mën ci def ko rek na ko faxee def lii mu ne dafa war ci mukallaf bële tamit an yuhibba lillaahi suy bëgg suy bëgg tamit nay bëgg ngir yàlla tax na nit ki lépp looy bëgg day day fekk dañ koy bëgg ngir yàlla ngir yàlla tax booy bañ tamit moo tax ma ni wa yóbbu xidaa muy bañ tamit lahu ngir yàlla booy bañ dara tamit na ko bañ ngir yàlla ndax bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla bokk na bokk na ci jëf yi yi gën a yi gën màgg moom moo tax mu day saasalam day wax ci benn ci benn xadis ni yaqulu llahu yowma alqiyaama ayna almutaxaabuuna li ajli alyowma udilluhum fi zilli yowma laa zilla illa yenn saa suñu daaw dafa wax ci benn xadis ni kat ah yàlla yàlla day wax yomal xiyaama daan ana ñu doon bëggante ngir man tey jii kat dama leen keral tey jii dama lay dama lay dama leen keral sama kër bis bis boo xamante ne benn amul lu dul sama kër te sama kër boobu noonu ci laay keral ñu doon bëggante ngir ngir yàlla mu ne bis noonu day fekk nit ñi nekk ci tàngoor bu méttee métti. xoola foofu jamono bi nit ñi nekkee ci tàngoor gu méttee métti ñu bëggante ngir yàlla ñoom ñoom ñu nekk ci keru yàlla kon loolu rek jar na nit ki suy bëgg muy bëgg ngir yàlla waaye tamit suy bañ muy ngir yàlla wa tamit muy gërëm ngir yàlla ndax suy gërëm tamit nit suy gërëm gërëmal ngir yàlla booy kontaan ci dara na fekk tamit nga def ko ngir yàlla tax lii kat gis nga ni kat lii nii jër naa jar naa gërëm jar naa kontaan nga def ko waaye bu bul ko def rek ngir ab objet walla dara mooy tax ngay kontaan ci lii wa yax daba tamit muy mer buy mer tamit nay laxoo ngir yàlla nay mer ngir yàlla tax ndax booy mer tamit na xool mbir mi mu leeral ni mbir mi jar naa mer nga gaat kay mer moo tax kon booy mer dangay ngay mer ngir yàlla waaye tamit booy kontaan tamit nga kontaan ngir yàlla comme ni nga xam te moom nga bëggee ngir yàlla di bañ ngir yàlla yooyu yëpp nga def ko te yàlla te yàlla tax ba léegi tamit bokk na ci war mukallaf an ya yamura bil maaruf mooy muy digle lu baax tamit daa war ci mukallaf bi muy digle lu baax ndax saa boo gisee lu bon na nga koo war a tere comme xadiisu yeneen saa salaam ni kat man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi fa in lam yastati' bi lisaanihi wa in lam yastati' bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman comme xadis mu ngi képp koo xam te ne dafa gis ci ci yéen lu bon na ko dindee loxoom bu ko mënul mu dindee ko làmmiñam bu ko mënul mu dindee ko ah, bu ko mënul mu naqaru ko ci xolam mais naqaru ci xol nag loolu moom mooy ngëm yàlla bi gën a doyadi amru bil maaruf loolu tamit am na ay aaya yu bëri yu si ñëw ndax ci wane ni dafa war di digle lu baax tere lu bon mun wayen xaa muy tere anil munkari ci lu bon lu bon tamit lépp loo xamante ni gis nañ ni kat lii baaxul daf ko war a tere bu loo xamante ni dafa baax mu koy digle ndax ñaar yooyu dañoo am solo ci ci doomu aadama jullit bi fépp lépp loo gis sa mbokk jullit di ko def da nga xamante ni lii kat baaxul danga ko war a tere xamante ni gis nga mu koy def da nga xamante ni lii kat moo baax nga soññ ko ci gis nga nit ki xam nga ni dafa xamul nga xamul ko daal ni kat def lii lii moo baax. wala nga tere ko ni ko kat lii baaxul euh, mu ne daanaka mën nañu yi war ci mukallaf xëy na fii fii la yi si yi si borom téere bi indi ci fukk ak ñett yi nii fii ci la borom téere bi taxaw waaye yi war ci mukallaf moom bëri na lool mu jaaraat ci bind bi waaye jiw dina war. ci mukallaf xifdu jamii jawaarixihi mu wattu mbooleem ay cëram mastataa kem kàttanam wa an yuhibba ak muy bëgg lillaahi ngir yàlla wa yubxida muy bañ lahu ngir yàlla wa yarda muy gërëm lahu yàlla wa yaxdaba ngir yàlla wa yamura muy ci lu baax wa anil munkari ci lu bon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh